wacala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci feebaru yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ci aamu alxaadi ashar l'an onze ci njàlbeenu at mi te weer wi ñu nekk nii mooy rabiul awwal muy weeru gàmmu feebar bi gën a accentué ci moom gisoon nañ yowmul xamiis ni mbir mi mettee woon lool waaye it gisoon nañu li nga xamante ne ni mooy ndénkaane yim defoon ak keroog yaay sayyidatu Ummu Salama ak as-sayyidatu ummu habiba bi ñuy nettali la nga xam ne moom lañ gisoon xabasha ci ña nga xam ne mooy église boo bale xëra ki yañ fa gisoon statue yañ gisoon ci église ba ñoom ñaar yaay ummu habiba ak yaay ummu salama radiyallahu anhuma ca église bañ naan Maria yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëkkati bopp bi ne leen ulaayika ne leen ñooñu bu ku sell daldi génnee ci ñoom ku baax génnee ci ñoom àddina dañ koy denc ba pare utal ko yii nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne mooy ay statue yuñ foo fay defal di ko représenter mu ne ila ulaa'ika shiraaru nnaasi inda allah yawma alqiyaama ñooñu ñoo ñi ci nit ñi fa buur yàlla subhaanahu wa taala gisoon nañu fim naan laanatullahi ala alyahuudi wannasaara ittaxaduu qubuura anbiyaa'ihim wa saalixihim masaajid li rëbbum yàlla nekk na ci yahuud yi ak nasaraan yi ñoom dañoo jàppe seen xabroo seen xabrooy boroom xam-xam yi seen yonent yi ak seen boroom xam-xam yi lañ jàppe def ko li nga xamante ne mooy jàkk gisoon nañ ne tamit loolu waxoon na ko ci discours bi bi mu defoon xutba bi mu defoon bi ñu saxaaba yu bari daldi nettali ñoom seydna abu sa'idin al-xudri seydna jundub seydna anas seydna mawlana ibn abbas seydna ibn mas'ud ñoo ñépp nettali ko waxoon na fa loolu tamit ne wax ba mu waxee ba pare ne am na ñoo xam ne ñu leen jiitu woon dañ doon jàppe seen xabru yonent yi ak nit ñu baax ñi def ko ay jàkk ala inni anhaakum an man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kat maa ngi leen di tere loolu le waaw loolu nag lañ gisoon bii weesu tey ñu waroon a gis comme niñ ko dige woon ci feebaram bii ba léegi aleyhi salaatu wassalaam nga xam ne dafa am ay phase yoo xam ne day tar lool ba génn jiite nit ñi sax du ko man waaw ba génn xattaa génn ya ummal mu'miniin jiite ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi sax du ko man waaw Allahu akbar ashaddu nnaasi ibtilaa ñi gën ci nit ñi li nga xam ne mooy am nattu mooy al anbiya waaw ñooy boroom xam-xam yi ñooy ñooy ñooy ulama mu ñooy yonent yi aleyhim salaatu wassalaam ginnaaw ñoom al amthal fal amsal ki nga xam ne moo gën a niru ki leen gën a niru topp ki leen gën niru mooy ki nga xamante ne mooy gën a tar nattu te loolu mooy li nga xamante ne mooy moom alayhi salaatu wassalaam moo gën a tar nattu ci mbindeefu yàlla yi te mooy ki borom bi subhaanahu wa taala sopp ci ñoom tey nag feebaram yooyu saabu mënul woon a jiite da doon digle seydna abu bakar mu jiite nit ñi war riwaayaatu addalla ala zalika kasiira riwaaya yi nga xam ne xadiis yi nga xam ne dañoo ñëw di tegtale loolu ne te tamit di wane loolu la yu baree bari la bokk na ci yooyu li nga xamante ne moom la al imaamul Buxaari wa kadhalika al imaamu Muslim dañuy jël riwaaya yi du dugg ci benn atte yooyu buñ ci pare insha allah ñu daldi dugg nag ci atte yi al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi dafa solo na ko noon al imaamu Muslim ibn al Hajjaj al qushayri an-naysaburi raxmatullahi alayhima bu dee riwaaya imaamu naka al imaamu lool nag xadiis yooyu boo demee ci al imaamu ahmad ah asxaabu sunani at-tirmidi naka noon an al imaamu ibnu maaja boo demee ci Muwatta wal imaamu Maalik imaamu Daarimi wa kadhalika qad rawaahu al imaamu Ibnu Isxaaq rahmatullah al jamii ñoom ñépp daal dinañuy solo xadiis yi ñuy bëgg a wax ak masaanid yi boo demee di nga fa fekk eh, eh, bari <laughs> xadiis yu bari lañ nañ jël bu bi nga xam ne moom la indi moom al imaamul buxaari raxmatullah aleyhi ci kitaabul adaan ci kitaabul adaan baabu xaddil mariidi an an yashhad al jamaa baabu buntu xaddil haddil marid an yashhad al jamaa mooy xër ak xër gi ni ak li muy def ngir fekke julli mbooloo xër ak sonn ak ni mag gi muy def ngir fekke li nga xam ne mooy julli mbooloo foofu mu ne xaddatanaa amru bnu xafs bnu giyaas al imaam al buxaari mu ne xaddatanaa nettali nañu amru bnu xafs ibnu giyaas annaxaciyu alkuufiyu raxmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatanaa abi wax nañ bàyyam léegi amru bnu xafs muy xafs bnu giyaas annaxaciyu ah, alkuufiyu alqaadiyu raxmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatanaa al acmash al acmash suleymaan ibnu mihraan ah, Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadiyu al-Kaahiliyu mooy Abu Muhammad al-A'mashu an Ibrahima mu jële ci Ibrahim kan moo Ibrahim bi Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'iyu mooy Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad an-Nakha'iyu al-Kufiyu rahmatullah alayhi qaala mu ne mu ne al-Aswad nee na mooy al-Aswad ibn Yazid ibn Qays moom itam an-Nakha'iyu al-Kufiyu al-Mukhadram annahu qaala mu ne kunna inda Aysata mu ne al aswad mu ne dañoo nekkoon ci sayyidatu Aysa radiyallahu anha benn bés fa dhakarna al muwaazabata ala as-salaati wat ta'ziim laha waaw ñu tudd li nga xam ne mooy al muwaazaba ni nga xam ne nit ki noonu la waree eh, eh, saxe ci julli di ko def waaw dara lu tax xër ci di ko def saa su ne te damit du fexe bàyyi du bàyyi non di ci nekk kom ni ci yonent bi alei satu salaam nekk nee na li ñuy fàttale ñuy fàttale ko mooy taalibe yi dañoo ñëwoon taabi'i yi ñëwoon ci sëriñ bi Sayyidatu Aïcha ñuy ñu ñuy fàttali gis nga ñoom seen gis nga lii mooy jotaay yi voilà toog di waxtaane julli ak am solo gi nga xam ne sax ci nekk ci dakk amee solo ñuy fàttalente loolu ala salaati wa ta'zimi laha ak màggal gi ñu war màggal julli du lu ndaw waaw waaw kenn du ko théâtre rawatina koor gi ñu nekk télé Sénégal yi surtout waaw man suur naa leen bu yàgg waaye ñoom yàlla umpal na ma la fay xew walillahi alhamdu wal minna ci télé yi ci koor gi yooyu waaw mais la ma fa xamoon te gisuma lu ko dindi ba léegi mooy sketch yi ñuy foowe koor geek ak julleek ñii di woor di xool ku nekk di jaay nan laay def ba mën a dog di jaayu ñàkk jom ah, ak di julli di foowe julli yow mi toog di seetaan ak ña koy def moom moo gën a garaawle de mais yow bokk nga ci ñu ko jàppale waaw di ci kekku julli bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam al wal mi'raj la ko borom bi jox waaw waaw te mooy li ñuy njëkk xool ci jaam bi est-ce que baax na ñoom déet waaw waaw suñu wax lu leer wal asr innal insaana la fi xusr illa alladhina amanu wa amilu salihat non non non bi mu naan ci euh, alladina hum wara an salaatihim saahuun waaw bi muy wax naan alladina hum an salaatihim saahuun Allahu akbar mooy ñi nga xamante ne nii ñooy nekk ci càggan fa waylun lil musalliin fa waylun toskare fa waylun xurmuga lil musalliina alladina hum an salaatihim saahuun ñi nga xam ne dañuy julli yëgati seen julli yi joxuñu ko gëdd giñ ko war a jox ñooñu mu ne xurway bérbéri biir safara moo leen ñeel waaw allahu akbar kon nag war nañu def très attention waaw topp sa bakkan nag bon sketch yi dañoo neex xam nga dalay reetaan loo saate kii waa léegi mu lay yóbbi ci kuy mooy yàlla nga taxaw di ci kontaan ndax loolu lay mu loolu lay mujj de anta tarda bima yaghdabu Allah bima yaghdabu Allah yow tarda bima yaghdabu Allah wala tarda an shay'in yaghdabu Allah yow da gërëm loo xam ne day merloo borom bi waaw wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin moom julli ñu koy fowe ak ay ak ay mbokkam koor yooyu waaw gis ñu koy waxtaane waaw ak li nga xamante ni mooy importance am waaw ñoom newuñu woon Sayyidatu Aïsha sëriñ ñii ñii ne waa naka mbay mbay mi nekk ci mbay mi rek ak politique bi gisoo leen ñu ne ci lool de non non kunna kunna al aswad ibn yazid an-naxa'i rahmatullahi alayhi taalibi mawlaana ibn mas'ud bu rëy moom mi muxadram la mooy fekk nañ jamono yonent bi salaam mais euh, moom jotu ko woon a gis voilà moom moo tax moom du saxaaba waaw moom nekkul woon ki nga xamante ne mooy saxaaba mooy moom mi ak ñoom alqama mbokkam mi ndeysaan al alqama ah mu ne kunna inda Aïsha dañu ne woon ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha fa zakarna al muwaadabata ala wa ta'zim waaw ñuy fàttaleku julli ak niñ ko mën a téye ak màggal gi ñu ko war a màggale loolu it dañ ciy jàngale jigéen day nekk sëriñ nit ñi ñëw nekk boroom xam-xam nit ñi ñëw ci moom mu leen di xamal ak a jàngal sayyidatu Aïsha taalibe ñëw mu leen di jàngal waaw tout en respectant code vestimentaire beeg yooyu yépp waaw mu ne di jàngal ñaata xadiis yoo xam ne moo ko jàngal saxaaba yi daanaka euh, ak taabiin yi bari na yu bari luñ ci gis ci jotaay yi yépp daanaka lépp moom la parce que yii nii waa kër yonent ba sax sarsaan soxnaam yi ñoo ko gën a xam ndax ñoo doon dund moom boo gisee moo tax ñoom seeni xadiis yi presque li ci ëpp ci ñoom lay jóge ci yi rawatina sayyidatu Aïsha mi nga xam ne radiyallahu anha néegam la ne woon mooy même yeneen soxna yi bu ñu fiy nekk léeg-léeg dinañ dem mais moom du fi jóge tar fatal ay ni du fi jóge waaw lu dul lu man da ñàkk lay génn gaaw ñëwaat waaw moo tax keroog bi ko yonent bi alayhi salaam bi mu naan waara saa naan ko man de bëggoon naaw ne ko ud'i lii abaaki wa axaaki hatta aktuba li abi bakr mu naan ko woowal ma sa baay ak sa yaay ba ni may bindale eh, ak sa frère ba may bindale abu bakr yonent ma lay sa sayyidatu Aïsha demul woon waaw parce que li ko ñoroon mooy toppatoo yonent bi aleyhi salaam ak feebar ni mu tari waaw mooy jigéen day nekk boroom xam-xam di jàngale waaw nit ñi di ko fekk muy jàngale mais pas wéetat ki muy ak ak góor kese ñuy jàng non non moo tax Seydina Aswad hein moom ak ay mbokki taalibeem ñoo fa doon ñëw ñuy fàttaliku lii waaw te loolu it day ware ne mooy du kenn doon wax parce que bu doon Sayyidatu Aisha kese moo doon wax kononte kon du wax ne euh, fa zakarna al muwaazaba ñu tudd julli biñ ko tuddee nag xaalat mooy jàpp sax ci julli wa ta'zima laha ak màggal xaalat sayyidatu Aïsha ne léegi mu leen di mu leen di wan ci lii ngeen euh, mooy mooy sujet bii ngeen ngeen yëkkati muy bu am solo nii di di jëm ci julli waaw yéen waxtaan wu am solo wii ngeen ngeen ngeen yëkkati di ko tudd nii ci ci jàpp sax ci julli ak màggal ko kaay ma wax leen nag yonent mi aleyhi salaatu wa salaam loo ni nga xam ne moom mooy modèle bi nan la ci jàppe woon sayyidatu Aisha ne radiyallahu anha mu ne lamma marida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maradahu alladhi maata fiihi fa hadarat as-salaatu fa udhina fa qaal muruu aba bakrin falyusalli binnaas fa qiila lahu inna aba bakrin rajulun asiif ida qaama fi maqaamika lam yastati an yusalliya binnaas wa acaada fa acaaduu lahu fa acaada thalitha fa qaal inna kunna sawaaxibu yuusuf muruu alayhi salaatu wa salaam muruu abaa bakrin radiyallahu anhu falyusalli binnaas waaw fa xaraja abu bakrin fa salla fa wajada annabiyu sallallahu alayhi wa sallam min nafsihi xiffa fa xaraja yuhaada bayna rajulayn ka anni anzuru rijlayhi taxuttaani min alwaja fa araada abu bakrin an yata'axxara fa awma'a ilayhi nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam an makaanak summa utiya bihi xatta jalasa ilaa janbihi qiila li A'mash lil A'mash wa kaana nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa abu bakrin yusalli bi salaatihi wan naasu yusalluuna bi salaati abi bakr fa qaala bi ra'sihi na'am eh, xoola ñu dañuy wax xadiis rek dañuy wax xadiis comme ni ñu ko waxe après nañ ñëw ci yenn yi après nañ ñëw beneen boo xam ne moo gën a détaillé bi insha allah te boobu it mu ngi ci saxiixayni sayyidatu Aïsha ne leen lamma marida rasulullah binga nga xam ne yonent bi alei satu salaam te la ko feebaram bi dale ah alladi maata nga xam ne ci la génne àddina ci la ko mu ne wa xadara fa xadarat as-salaa julli jot julli jot julli jot léegi bi julli jotee lu xew bi julli jotee nee na fa uzzina fa uzzina mooy ñu yëgal ko waaw mooy julli jot man na dañu adaan mais it daf Seydina Bilaal dafa ñëw yëgal ko comme ni ko beneen riwaaye bi di wanee Seydina Bilaal al muaddin moom moo ñëw Euh, daal di bi mu agsee moom mu daal di yëgal yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko kat eh, waxtu yi kii julli jot na de waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam julli jot na léegi euh, nañ nañ wax riwaay bi rek ba buy jeex ñu ñëw ci beneen bi nga gis ni mu ginee détaillé nee euh, fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne muru Abaa Bakrin fal yusalli bin naas mu ne muru digal leen aba bakrin seydina siddiq seydina abu bakr fal yusalli bin naas mu daal di jiite nit ñi waaw mu ne digal leen abu bakr bu ko defee moom mu jiite nit ñi léegi euh, faqiila la ñu ne ko ah ah ah, ah, ah salaam faqiila bii nag ki ko wax mooy sayyidatu Aisha la voilà te lool yeneen riwaay yi ñuy gis moo koy leeral mooy du keneen bul jàpp ne fa qiila <laughs> moo tax léeg-léeg man ngay waxe sa bopp ak troisième personne wala sax naan ma jiwul koo xam ne ak ku mel ni ku fi newul alors que sa bopp ngay wax Sayyidatu Aisha ci boppam moom moo ne yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni ñu koy gise moom moo ne ah ya rasulallah kat inna Aba Bakr rajulun asif waaw mu ne naa Abu Bakar dafa nekk nit koo xam ne xol bi dafa tooy dafa gaaw a jooy mooy xolam dafa tooy buy jàng alxuraan manula manula support buy buy buy commencer di jooy noo day jooy te tamit mooy nit ñi duñ ko mën a dégg waaw léegi euh, bi mu waxee lool yonent bi aleyhi salaatu salaam ne <laughs> mu ne mu teg ci ne ka wax loolu fii xam nga waxul kan la mais moom la mais Sayyidatu Aisha ci boppam la nee na euh, mu ne après ma ne ida qaama fii kooka aji wax jane ida qaama fii maqaamika lam yastati an yusalliya binnaas waaw mu ne ndax li tax ma wax li tax aji wax ji wax lool mooy bu taxawee sa palaas ne seydna Abu Bakar radiyallahu anhu bu bu taxawee yow sa mooy sa place yaa doon jiite manoo jiite nga ne moom mu jiite moom bu tax bu waree jiite ah yeneen la lay xam nga luy xew mooy moom du mën a jiite nit ñi ah. waaw lam yastati an yusalli bin nas parce que moom xol bi dafa tooy buy jàngal Qur'an fii lay nekk di jooy de ah, ah te daanaka nit ñi duñ ko dégg nee na wa aada fa aadu la fa aada salisa fa qaal nee yonent ma le sa-sam ne ma ne muru aba bakrin fal yusalli bin nas digal leen abu bakar laa wax mu jiite nit ñi abu bakar laa wax moom mu jiite nit ñi Euh, nee na aji wax ja delluwaat ka ne woon bon rajulun asif la waaw yeneen ci ma ne saab saab ne digal leen ko moo di wax leen ko mu jiite moom mu waxaat ne ah, abu inna Abu Bakrin rajulun asif idha qama fi maqamika lam yasat yeneen ci ma ne saab saab répété waat mu wax ma Bakrin fal yusalli wax leen Seydina Abu wax leen Abu Bakar mu jiite nit ñi radiyallahu anhu nee na mu delluwaat ñetteel yoon ay wax ja waxaat lool yeneen ci alayhi salaatu wasalaam répété waat ne inna kunna sawaahibu Yuusuf alayhi salaatu wasalaam muru Aba Bakrin falyusalli binnaas yéen ñii yéenay mbokk yu jigéenu Seydina Yuusuf ya <laughs> dinañ ñëw ci lool lan moo tax yeneen bi alayhi salaatu salaam di wax loolu lan lan lay faire allusion bi mu naan inna kunna in ne leen yéen mooy jël jigéen ñi xam nga ñoo ne woon ca néeg ba mooy soxnaa bi dañ fay nekk moom tout le temps Seydina Bilaal ñëw na ne ko kaa ñu julli julli jot na mais mënu la dem mu ne digal leen kii Seydina Seydina <laughs> Seydina bu euh, Sayyidatu Aïsha ne ko euh, ne bon waxul fii kat la mais nañ ko gis moom la eh, Abu Bakar moom é eh, la jiitam nit fi lay nekk yi jooy de moo tax yonent bi alei saatu salaam bi mu répété ñetti yoon mu ne yéen daal inna na yéen yooyu yéen jigéen ñi sawaahibu Yuusuf yéenay eh, mbokki Seydina Yuusuf yu jigéen ya mooy histoire Seydina Yuusuf dinañ ñëw ci côté boobu insha allah ma ne muru Aba Bakrin falyusalli binna digal leen Abu Bakar mu jiite nit ñi <laughs> radiyallahu anhu ñu dem digal ko ne ko ah yonent bi alei saatu nee na nga jiite nit ñi waaw fa xaraja abu bakrin fa salla fa wajada nabiyu sallallahu alayhi wa sallam min nafsihi xiffa Seydina Siddiq génn daal di jiite nit ñi waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag après mu yëg euh, euh, feebar bi woyof na mooy euh, feebar bi waaj phase de phase de mettit gu tar gi jamonoy mettit gu gi wàññeeku na fi entre temps mais loolu xam nga da ngay foog ne mooy dalee na wax dem leen Seydina Siddiq dañ di jiite rek après moom mu yëgug tawat après alors que affaire bi li mu gën a niru mooy du loolu parce que yeneen riwaaye yi ñoo koy ñoo koy wane moo na al imaamul bi muy sol ak shara xadiis bi ci kitaabul azaan mu ne fa salla bi fa xaraja Abu Bakr fa salla mu ne wa zaahiruhu annahu shar'a fi salaa li muy feeñ ci biti nii da foog ne Seydina Siddiq dafa dem rek commencé jiite mu ne wayax non non kii waaw mu génn di jiite yonent ba saa saam ñëw yëg ak ak xifa yëg ne boo woyof na après mu daal di dem hein mu ne loolu noonu ah mu ne loolu nag wayax tamilu an yakuna al murad annahu tahayya mooy que ne Seydina que ne Seydina dafa commencé dafa dem rek commencé julli loolu baat loolu lay niru waaye it dina yenu na ne ba mu demee commencé wul directement dafa dem bay waaj a commencé voilà waaye mu ne wa sayati fi riwayati abi Muawiya an al-A'mash bi lafzi falamma daxala fi salaa fuy waree nag woofu dane Seydina Siddiq dafa commencé julli waaw léegi yonent bi alei satu salaam entre temps fa wajada min nafsihi xiffa yonent bi alei satu salaam yit li nga xam ne mooy ak woyof waaw mu yëg ak woyof waaye nag loolu nag mooy loolu loolu laa laa bëggoon wax que ni loolu noonu loolu laa lay wax ne yonent bi alei satu salaam fii da foog ne moom mooy ci julli jooju la moo tax al imaam al xaafis alors li muy wane mooy du loolu de li yeneen xadiis yi wane mooy du julli bii nii mu ne Seydina Siddiq demal nga julli te julli bii nii muy wax nii eh, imaam al xaafis nee na julli bii nii isha la woon mooy gée la woon mu ne kamaa fi riwaayati Muusaa ibn abi ibn abi Aisha al aatiya qariban fii baabi innamaa ju'ila al imaamu li yu'tamma bihi waaw mu ne julli lii muy wax hiya isha julli gee la woon moo jotoon Seydina Bilaal ñëw ne yonent bi alei satu salaam julli jot na yonent bi alei satu ne ah digal leen Seydina Abu Bakar mu jiite nit ñi Seydina après aji wax ja di wax waaw mooy boo seetloo fii da nga mel ni ci julli kon euh, gée boobu ci la yonent bi alei satu salaam ak woyof alors que Euh, li muy wane mooy du biile moo tax mu ne zaahiruhu al imaam al haafiz fi Fath mu ne zaahiruhu li nga xam ne daal mooy mooy mooy li feeñ ci xadiis bi nii annahu sallallahu alayhi wa sallam kana yonente bi alayhi salaam wajada daalika fii tilka salaati bi aynihaa kene ci julli jii bi mu digalee ci julli géegi ci la yéegi ak ak woyof entre temps bi Seydina Siddiq di jiite mu ne waaye wa yaxtamilu an yakuna dhalika ba'da dhalika wa an yakuna fihi hadfun kama taqaddama ne waaye nag yenu na ne noonoo du julli bii am loo xam ne dañ ko cee xadaf dañ ko cee express mooy leeraluñu ko luy wane ne du lii waaw comme rek fi mu wax sànq fa xaraj Abu Bakar fa salla boobu dane boo seetee ci biti day mel ni Seydina Abu Bakar dafa génn rek julli mais ah, waaye day yenu ko da ko da doon waajal di julli waaye ñëw na ci riwaay imaam al-Amash mu ne falamma daxala fi salaa bi mu commencé julli mu ne wa awdahu minhu riwaayata riwaayatu Muusa ibn Abi Aïsha al-madhkur fa salla abu bakr tilka al ayyaam summa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wajada min nafsihi xiffa wa alaa haadaa laa yata'ayyanu an takuuna salaata an takuuna salaatu al-madkuura hiya al-ishaa mu ne eh, li gën a leer nag mooy riwaaya Muusaa ibn Abi Aïsha moom dafa solo xadiis bi ah te léppam ci Saxiixayn mu ne almadkur bi nga xam tuju nañ ko foofu lan la wax dane fa salla abu bakrin tilkal ayyam mooy fan yooyu yépp seydna abu bakar a doon jiite kon mooy ci lañuy xam ne kon ndekete mooy xadiis bi ci bisi nii ni ko gise bul foog ne dane ko demal jiite muy dem bi mu commencé julli rek moom mu yëgub tànn moom yonente wala saab saam dem non yeneen yi mooy fan yooyu yépp seydna siddiq a doon jiite daf ci am boo xam ne te dinañ ñëw ci boobu ci riwaay ci ñëw xadiisu euh, euh, euh, Seydina Ubaydullah ibn Utba ibn Mas'ud ah ibn Abdullah ibn Mas'ud Ubaydullah ibn Utba voilà dinañ ci ñëw ci boobu ci riwaay boobu dina gën leer que ne même julli boobu sax bokkul woon ak bii bokkul ak gée bi waaw waaw dinañ gis ne du sax woon julli gée bii nga xamante ne moom la ci lañ ko ko waxe mu ne woon digal leen Seydina Siddiq lool nag da koo def lu bari parce que à chaque fois ñu ñëw fekk manu la ñëw loolu la leen di wax waaw dinañ ko gis ci xadiis Ubaydillah di Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud ibn Mas'ud al-Uzali radiyallahu anil jami' dinañ ko gis insha allah kon loolu la kon mooy bul jàpp ne da ko ne demal jiite ci ci même julli gée après mu yëg ci tam non mooy après la mooy ci fan yooyu yépp Seydina Siddiq jiite waaw fan yooyu yépp Seydina Siddiq moo doon jiite waaw moo tax kii euh, euh, al imaam al imaam ash-Shafi'i la waaw al imaam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi imaam ash-Shafi'i waaw ah mu ne temps yooyu yépp Seydina Siddiq yonent bi alayhi salaam benn yoon kese yonent bi aleyhi benn yoon kese la fi la ñëw julli fi ah benn yoon kese la ñëw fekk Seydina Siddiq di jiite moom mu agsi mu yëkkub tan ñëw benn kese la xew yi ci des yépp Seydina Abu Bakar doon jiite waaw moo tax fii nii bu hadith bi ne fa xaraja mu génn Abu Bakr Seydina Abu Bakr fa salla mu julli mu jiite fa wajala nabi yonent bi aleyhi salaatu salaam annabi sallallahu alayhi wasallam min nafsi xiffa ak tan fa xaraja mu génn nag yuhaada bayna rajulayni mooy mu ngi jàppoo ñaari nit ñoo ko jàppoo waaw mooy ci ñoom la jàpp seen kenn taxaw benn ndejoor bi keneen gi càmmoñ bi ñu moom mu jàppandoo mooy mu mu jàppandoo ci ñoom ñaar bi dem waaw waaw waaye dox bu metti la doon dox waaw dox bu difficile difficile difficile waaw waaw ba pare mu ne ka anni anzuru rijlayhi yi min al waja nee na maa ngi mel ni kuy gis sayyidatu Aisha nee na maa ngi gis ñaari tànkam yi ni nga xam ne noonu leen doon diree waaw nga xam ne manu leen a teg ci suuf si ah lam yakun yaqdiru ala tamkiiniha min min al ard waaw mooy ne da leen doon diri da diri tànk yi moom alayhi salaatu wassalaam tellement feebar bi dafa metti metti metti metti ba taxaw manu ko ñu daal di koy jàppoo ngir yóbbu ko ngir mu dem léegi nag tànk yi sax du difficilement lay laal suuf lu tax minal waja'i ci tar gu metti feebar bi tar fa araada Abu Bakr ay yataaxara bi Seydina Siddiq yégée ne yonent bi alayhi salaam na ñëw yii yëpp dina am riwaay yu koy gën a leeral hein dafa benn bi dañ ko dafa dégg ni muy doxe ak mu xam ne yonent bi alayhi salaam ay ñëw mu bëgg a mu bëgg arrière fa awma a ilayhi nabi sallallahu alayhi wasallam an makanak yonent bi def ko signe waaw def ko signe nekkoo ko man ko ngaa des sa place waaw desal sa place waaw mooy continuer continuer nga jiite continuer fi nga taxaw waaw waxul ak moom benn da koo def si an uti thumma utiya bihi hatta jalasa ila bi après ñu indi ko moom yonent bi alayhi salaam ba ni mu ngi toogee ci wetam waaw toog am na ci waaye boo xam ne comme niñ koy gisee dane teg toog loo leen ma toog teg leen ma ci wetam waaw mu daal bi euh, euh, toog ci wetu Seydina Siddiq Seydina Siddiq dafa taxaw moom mu toog alayhi salaatu wassalaam mu ne wa Abu Bakrin yusalli bi salaatihi wan naasu yusalluuna bi salaati Abi Bakr léegi Seydina Siddiq radiyallahu anhu moom moo yonent ma lay saa saa doon jiite ci selon riwaay bii dinañ gis wuute yi hmm? mooy jàppal riwaay bii mooy Seydina Sid bi mu ñëwee moom moo doon jiite waaw te pourtant Seydina Siddiq commencé woon na riwaay al imaam Amash bi imaam al tudd sànq mooy ne fa mooy këne Seydina Abu Bakar fa lamma daxala fi salaa ba mu duggee ci julli bi ci la yonent bi alayhi salaam ne tànn na tane na mu ba mu ñëwee mu far jiite te pourtant Seydina Abu Bakar woon na waaw dinañ gis yeneen yeneen yi. ah yeneen riwaaye yi ak masala ci yooyu yépp yooyu la ñuy la ñuy allah mu ne wakaana ci riwaaye bi ah riwaaye al aswad ah bu al an ibrahim an al aswad an naxayan radiyallahu taala an al jamii wa rahmatullahi alayhima ah mu ne léegi fa wa sallallahu alayhi wa sallam yusalli yonent bi waaw da ne waaw fa jalasa ilaa janbi qiila in amash ñu ne amash waaw loolu ci biti nii danga naan ah affaire bi jokkaloowul de imaam al-Hafiz mu ne sii jokkaloo na waaw waaw zaahiruhu al-inqitaa li anna al-A'mash lam yusnid lakin fi riwaayati abi Muawiya anhu dhaalika muttasilan muttasilan bil hadiis mu ne waaye boo demee ci biti nii da nga naan parce que al Amash waxul ne kii ma nettali Ibrahim mu jële ci al al Aswad non moom dafa ñëw rek ne ma daa ñëw rek ne yon euh, dañ ne ko dañ koo laaj ne ko mais Amash euh, yow kon yeneen qiila lil Amash rahmatullah alayhi wa kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa Abu Bakr yusalli bi salaati wan naasu yusalluna bi salaati Abi Bakr fa qaala bi ra'sihi na'am mu yëg mu mu mu def mooy eh, wane ni mooy dañ ne ko mais yow yow sëriñ bi al amash kon yonent bi alei satu salaam moo doon jiite Seydina Siddiq di topp mooy di topp julleem nit ñi nag comme que yonent bi alei satu salaam dafa toog Seydina Siddiq a nekk ci wetam moom lu yonent bi alei satu def ci julli bi moom mu def nit ñi moom Seydina bu Bakar la ñuy topp waaw mais ki jiite mooy yonent bi alei satu salaam mu mu def mu yëngal bopp bi ne waaw loolu la imaam al mu ne xam nga ci biti nii day wane ne lii nii imaam al-Amash ndam lam yusnidu mooy eh, joxewu ci càll la waaye fii riwaayati abi Muawiya ci boo demee ci riwaaya abu Muawiya anhu mu jëla ko ci al-Amash zaalika muttasila que loolu mu jokkaloo waaw mu ne wa kadha fii riwaayati Muusa abi Aisha wa ghayriha boo demee ci riwaaya Muusa eh, eh, al imaam Muusa abi Aisha rahmatullah alayhi ak ñeneen di fekk lii mooy xadis bu njëkk bi léegi xoolal beneen xadis bi allah xoolal beneen xadis bi wa qad rawaahu al imaamu muslim ibn al xajjaaj na ko noonu al imaamul buxaari yi indi na ko tamit waaye nañ jël riwaaya al imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri an naysaabuuri rahmatullah alayhi waaw xoolal mooy ci boobu mu ngi ko indi ci kitaabu salaa buntub buntub julli moom al imaamu muslim baabu buntu istixlaafil imaam waaw idaa arada lahu udrun min maradin wa safarin wa geyrihima baabu mooy bi suraax def lenn ci suraax yi mooy Euh, imam bi ut koo xam ne moo koy wutu mooy moo koy moo koy remplacer sàkku mu remplacer ko man ka nga xam ne yu bin naas mooy jiite nit ñi mooy jiite nit ñi ida arada lahu uzr bu dee ne imam bi daa am ngànt gu tax manu la dem jiite mu ne wax leen diw mu jiite wala mu ne diw demal nga jiite mbooloo mi waaw min min maradin moo xam ngànt la ci feebar la jóge wa safarin wala tukki wa ghayrihima wala yu mel noonu al imaamu muslim mu ne xaddatanaa nettali nañ hmm? mu ne moom al imaamu muslim ibnu alxajjaaj mu ne xaddatanaa ahmad ibnu abdillah raxmatullahi aleyhi mooy ahmad ibn abdillah ibnu yunus walla noonu la wax ahmad ibn abdillah ibnu yunus walla boole na ci ibnu yunus euh, léegi euh, nañu bàyyi càllale yi parce que at al-yarbu'i mooy di wax ki ñoom seen sinon parce que day après di gudd ah ahmad ibn abdillah ibn yunus at-tamimi al-yarbu'i rahmatullahi alayhi bokkoon ci kuufi la woon abu abdillah waaye baax na léegi nañ wax noonu ñu dem waaw mooy xadiitu riwaay ab ibn abi Aisha biñ la doon wax kon al imaamu Muslim kon mu ne Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus mu ne xaddasanaa nettali nañu Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus Ahmad di doomi Abdillah ibn Yunus qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Zaida mu ne gën a nettali mooy Zaida qaala mu ne haddathana nettali nañu Muusaa ibn Abi Aysha mooy moom lañ doon wax léegi Muusaa ibn Abi Aysha an an Ubaydillah ibn Abdillah mu jële ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali annahu qaala mu ne daxaltu ala Aysha fii mooy riwaaya bi moo gën a leeral mu ne daxaltu ala Aysha fa qultu laha man Ubaydillah xam nga Ubaydillah moo ko laajoon ci affaire feebaru yonent bi saa salaatu salaam bam naan ko euh, dafa fee dafa metti woon moo ko doon expliquer loolu ba nekk kër affaire bi mettee mu doon laaj fan laay nekk suba fan laay nekk suba bay soxnaam yi ba mu wax ñu euh, may ko mu daal di fajoo di nekk mu nekk kër Sayyidatu Aisha ba wér mu ne après mu génn am ñaar ñu ko jàppoo mu ñëw ñu indi ko sama kër sama néeg Ubaydullah ibn <coughs> Abdillah Utba ibn Mas'ud al-Hudhali rahmatullah alayhi wa radiyallahu anhu mu ne damaa dugg daxaltu ala Aisha fa qultu laha mu ne damaa dugg ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha fa qultu laha ma ne ko alaa tuhaddithiini an maradi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne alaa tuhaddisuuni ala tuhaddisiini ndax dooma nettali ha yaa ummal mu'miniin an rasuulillah dooma met nettali feebaru yonent bi alayhi salaatu salaam nan la deme woon man Ubaydillah ha qaalat nee na sayyidatu Aisha ne ma radiyallahu anha balaa ne ma ankay ah, saqula nabi lii nag da gis ne boo seetloo da xam ne même xadiis bi la waaw mooy même xadis bi la mooy xadis bi doon ci boobu ba yóbbu ko néegam da ngay gis ne même xadis bi la parce que fii nii dane balaa saqula nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa waaw mooy parce li la koy wane bon man na nekk tamit que yu bari la mais dina dina dina bon c'est possible tamit waaw c'est possible que yu bari la waaye euh, Euh, am na am na am na ñoo xam ne loolu lañ wax dañ ne lu bari la waaw parce que fan moo la koy wan mooy fin bi bu naan après ma dem wax Mawlaana Ibn Abbaas ne ko ndax du duma la gaaral li ma Sayyidatu Aïsha nettali ci feebar Yonent bi alayhi salaam mu ne ma ah kay indil haati indil nee na ma wax ko xam nga lii gisoon nañ même kii bi bi mu naan ko est ce que mu ne mu ne ko bi muy génn mu ngi euh, am jàppoo ñaari nit kenn ki mooy al al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu keneen ki ak beneen góor mu ne ko est-ce xam nga keneen ki la waxul mooy kan mu ne ko mooy Ali mooy chaque fois c'est pareil mooy loolu am na ñoom ne dañ ne mooy lu bari la xew mais am na xam ne dañ ne <coughs> am na lenn lu wute mooy ña mu jóge kër say kër yaay Maymuna dem nekk Sayyidatu Aisha bokkul ak mooy boobu loon bokkul ak bii. voilà <laughs> voilà loolu tamit dinees ci dinees ci gën a ñëw insha Allahu taala ci côté boobu li nga xam ne moom xool li al imaam al xaafis wax ci côté boobu noonu hein ñeneen ci ñëw insha Allahu taala voilà mooy bi mu naan moo ci al Fadl ibn Abbas bayna al Fadl ak keneen mu ne ko est-ce que xam nga keneen kim la waxul kan la mu ne ko al Abbas boobu mooy ba mu jógee néeg yaay Maymuna di dem néeg sayyidatu Aïsha te loolu riwaay yi dañ ci wuti woon comme ni nga xam ne noonu lañu ko gise woon waaye ala kulli xaal waaw mooy day mel ni benn nettali bi la mooy mu nett da koo nettali lépp d'un coup fële wax na ko alfadlu la woon ak keneen fii itam yonent wale saa bi muy génn di dem ci jàkka ji am na al al ak keneen waaye tamit riwaaye yi moo tax ñi tamit dafa bari euh, seen waxit lu bari la xewit mooy seen waxit dinañ gis dinañ dugg ci loolu insha allahu taala kon nag mu ne kon mu ne moom Ubaydillah nee na balaa mu ne Sayyidatu Aisha bi ma ne ko mais doo ma nettali feebaru yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ma ah kay waaw ah kay saqula annabi sallallahu alayhi wa sallam mooy feebar bi dafa metti dafa diis ci moom dafa tar ci moom lool diis ci moom lool après bi mu demee noonu ñu ne ah fa moom ci boppam moo ne asalla nnaas asalla nnaas ah est-ce que nit ñi julli nañ riwaaya bii moo ñuy war biñ gisoon sànk bii bokkuñ <laughs> asalla nnaas est-ce que est-ce que nit ñi julli nañ xul eh, naa laa ñu ne ko non non non de waaye wa hum yantadirunaka ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam ni ñu julliwuñ de waaye yow lañuy xaar nag waaw yow lañuy xaar asalla nas mu ne non non nit ñi julliwuñu waaye yow lañuy xaar ñu ngi toog de di la xaar te Sayyidatu Aisha dina ko wax dina ko wax léegi aywa continuons mu ne kon bi mu ne asalla naasu est ce que nit ñi yonent mi alei satu dafa tara tara tar mu jekki ne mais nit ñi julli est ce que nit ñi julli nañ allah ah <laughs> kële al am kële al aswad moo laaj moom ñoom ñoo fa newoon tudd julleeg màggaayam kii Ubaydillah moom moo ñëw moo tax bokkuñu ñaari nettali bokkuñ tey la muy nettali tamit wuute naa bii Sayyidatu bi euh, euh, Ubaydillah nee na man maa ñëw laaj Sayyidatu Aisha ne ko mais ala tuhaddithini an maradi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax dooma nettali feebar yonente bi alayhi mu ne ma ah kay mu ne bi mu taree feebar bi tar yonente bi alayhi salaam ne asalla naas est-ce que nit ñi julli ne qulna la ñu ne ko ah yonente bi alayhi salaam nit ñi julli wuñ de wa hum yantaziruunaka ya rasulallah ñoom nag ñu ngi toog di la xaar yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne da'u lii ma'an fil mixdab waaw mu ne defal leen ma ndox defal leen ma ndox ci mixdab bi mooy paan bu rëy boobu nga xam ne ci lañ doon def yére yi ah waaye dañ ciy mën a sangu mooy paan rek xam nga paan niñ ci def yére nga mën a jël def ci walla soo niñ ci man di fetee di fóot ay yére suba nga nga nga boo ci paree nga lenqali teg fee raxas boo bëggee sangu tànk ndox it ngir sangu waaw kay c'est pareil mu ne daaw lii tegal le defal leen ma maa am ndox fil mixdadi ci récipient bu mag boobu ci paan bi fa faal naa nee ñu defal ko ko mu jóg fa tasala mu daal di euh, mu daal di sangu waaw waaw mu daal di sangu léegi nag bi mu sangoo ba pare nee na summa dhahaba li léegi yonent bi aleyhi bi mu sangoo ba pare mu jóg mu mu bëgg a jóg ak force waaw mu bëgg a jóg ak force bi mu naree jóg ak force rek waaye affaire bi antuwul fa ughmiya waaw fa ughmiya Allah Allahu akbar bi bi mu sangoo ba pare dafa di jóg bi muy jóg rek affaire bi rek fa ughmiya alayhi allahu allahu akbar allahu akbar allahu akbar mu daal euh, mel ni ku nelaw waaw fi mu nar a def effort bi rek après mu bàyyi lépp mel ni dafa bàyyee ko affaire bi kii mel ni ku ko ku ku nelaw waaw allahu akbar après summa afaaxa ginnaaw gi mu yeewuwaat bi mu bi mu génnee ci loolu phase boobu mu jógaat newaat fa qaala asalla naas mu laajaat lim laajoon ne est-ce que nit ñi julli nañ lii mooy lan deuxième laaj bi deuxième baa ngi première bi dafa laaj ñu ne ko ah ñi ñu julleeguñ de yow lañuy xaar de yow ndawal yàlla cëy yow nit ñi yow lañuy xaar ñu ngi fee de mu ne defal leen ma ci paan bi ndox ñu ñu defal ko mu dem sangu ni muy jóge hein ni muy jóge rek jàpp di jóg rek après daldi daldi nelaw mooy affaire bi mel nii ku ku ku ku xëm waaw allahu akbar ashaddu an-nas ibtilaa <laughs> bul fàtte loolu de hein allah gis nga de wa huwa habibullah waaw maa annahu habibullah moo yii nii buur yàlla muccalu ko ci yii bokkul isma ngi du luy bokk ci comme niñ la waxoon keroog hein luy bokk ci waaw waaw kon bi nga xamante ne kon loolu la mooy première bango ñu jox kon ñu joxaat ko mu daldi mu mu mu bim bim bim mooy kon première bango après bi mu jógee mu ne mu laajat bi mu yeewoo ci bi mu génnee ci loolu mu ne asalla naas ñu mu ne waat est ce que nit ñi <clears throat> euh, julli nañ ñu ne ko qul naa laa wa hum yantazirunaka ya rasulallah ñu waxaat ko la même chose ne ko déedéet ndawal yàlla nit ñi julleewuñ de yow lañuy xaar mu wax leen ne leen defalaat leen ma ci da'u lii ma'an fil mixdab mu waxaat la mu waxoon defal leen ma ndox defal leen ma ndox ci mixdab bi <clears throat> mooy ci paan bi fa fa'alnaa faghtasala thumma dhahaba li yanu'a fa ughmiya alayhi mu jógaat ngir ngir jógaat même kaab bi affaire bi dikkalaat ko mu mel ni ku nelawaat mu mel ni ku wàccaat rek affaire bi nelaw Allahu akbar waaw Allahu akbar ha waaw fa umiya alayhi summa afaaqa ñetteel bi mu jógaat ñetteel bi mu jógaat <coughs> mu waxaat la même chose asalla an-nas ndax nit ñi julli nañ maa laa ñu ne ko déedéet yaa rasuulallah wa hum yantadirunaka yaa rasuulallah julliwuñ de te yow xaar yow ndawal yàlla li wa sallam fa mu ne da'u lii maa an fil mixdabi fa fa'alnaa fa'tazal summa dhahaba liyamu'a fa ughmiya alayhi ñetteel bi mu demati bay waaja jógaat ngir jóg rek mooy jóg ak force ngir parce que pour jóg ngir mën a dem noonu lay def tout le temps ak ak di jafe bi waaw day jóg mais day diis rek mu wàccat fa ughmiya alayhi waaw affaire bi dikkalaat ko ñetteela ngoom noonu waaw. Euh, qaalat Ubaydillah nee na sayyidatu Aïsha nee na wannaasu uquufun fi lmasjidi yantadiruuna rasul allah sallallahu alayhi wa sallam al-ishaa al-aaxira waaw nee na lii yépp bi muy xew nit ñi yoon xamuñ li xew ñun ci biir jàkka ji di ko xaar ñun waa kër gi ñu nekk ci nit bi rekk a xam lii lii xew nii nit ñi ñu ngi buuf nekk ci ma jàkka ji toog di ko xaar ngir mu ñëw mu julli leen gee voilà bii moo bokk ak bi mu doon lii nii phase bii nii mooy la même mooy même bi liñ doon wax ne bokkul ak bi kay doon wax mooy fin bi fin bi fin bi mooy looloo ñuy wan ci lañuy ñuy ne kon xadiisu euh, Sayyidina al-Aswad bi ah an-Naxa'i rahmatullah alayhi bi bi mu naan dañoo nekkoon ci Sayyidatu Aisha ñu ñu ñu fàttalante julli boobu dañuy wan ne kon lam ne fa xaraja Abu Bakr fa salla après yonent bi alayhi salaam yëpp ak ak cawarte mooy la imaam al-Hafiz waxoon mooy mooy feddaliku mooy ne mbir mi ku ko gis ci biti da ngay ne ci julli jooju la yonent bi alayhi salaam yëg ne yëguk cawarte yëg ak tan mu jóg déedéet alors que du loolu li koy wane mooy riwaaye bi riwaaye bi wa koy wane waaw <laughs> nan la ko wanee ndax bële lan lañu waxoon sànq hein julli ji lañ la woon imaam al-Hafiz dana woon ci euh, riwaaya euh, kii bi al aswad bi dana woon loolu julli jooju noonu julli julli jooju insha Allah woon fa xadarat as-salaat bi sayyidina al xam nga al aswad dane euh, bi ñuy kunna inda Aysha radiyallahu anha fa dhakarna al-muwaazabata ala as-salaati wa at-tanziima lahaa qaalat lamma marida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maradahu alladhi maata fihi fa hadarat as-salah fa udhina fa qaal muru aba bakrin falyusalli binnaas après mu ne fa hadarat as-salah fa udhina fa qaala muru aba bakrin falyusalli binnaas fa qiila lahu inna aba bakrin ba fi mu naan inna kunna la sawaahibu Yuusuf fa xaraja Abu Bakr fa salla fa wajada an-nabiyyu fi nafsihi xiffa fa xaraja yuwaadii bayna rajulayhi ka'annii anzuru rijlayhi tamuttaani min al-waja' fa araada Abu Bakr an yata'axxara loolu xam nga julli jooju fa hadaratu salaa imaamul xaafis danoon lii salaatul ishaa la woon mooy même fii la voilà mooy fii nii la léegi nag lam ne woon ba Seydina Siddiq génnee di julli Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëgu tan mooy loolu c'était des jours après waaw moo tax riwaay bi ne fan yooyu yëpp Seydina moo doon jiite voilà gis nga xadiis yi boo ni mu lay wane affaire yi <laughs> léegi kon mu ne Sayyidatu Aïsha ñetteel bii bi mu amee wan naasu uqufun fil masjidi yantadiruna rasulallah ñu ngi xaar yonent bi sallallahu alayhi ngir julli

radiyallahu anhu ne digal leen ne mu mu yebal fa arsala ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila abi eh, mu ne kon dëjël leen mu digle ñu dem woo wax sayyidina abu bakar mu jiite ni fa ataahu rasul ndaw li dikkal ko fa ataahu rasulu ah ndaw li yonent bi alei satu salaam yónni daal di koy dikkal dikkal ñëw ci jàkk ji ñëw ci sayyidina siddiq bokkoon na ci ñu toogoon di xaar di xaar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, waa ji dikkal ko ne ko inna rasulallahi sallallahu alayhi ya'muruka an tusalliya binnaas mu dikkal ko ne ko yow ne ko ah, ah yonent bi da dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moo la digal ngir nga jiite nit ñi fa qaala abu bakar seydna abu bakar ne wa kaana rajulan raqiqa lii jumla i'tiradiya mooy seydna abu bakar ci saase la wax mu ne wa qaala abu bakar seydna abu bakar biñ ne ko yonent wale saar-saam nee na nga jiite nit ñi mu ne wa kaana rajulan raqiqa dafa newoon koo xam ne fu tooy xol la ku xol bi gaawoon a tooy la bari ay rongoñ buy jàng alquran ah mu ne mu ne yaa Umaru salli binnaas Seyna Abu Bakar biñ ko waxee ne ko rent bi kat alayhi salaatu salaam nee na nga jiite nit ñi mu ne yaa Umar fekk Seyna Umar ngi ci wet ñoom ñépp a ngi ci jàkke ji moo tax naa Ali radiyallahu anhu bi gaa yi wax naan man mu ne ma ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ay yaa war a jiitee jàkk yi mu ne ma man yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi bi muy digal a muy jiite nit ñi ñun ñépp nga fa tout le temps moom lay digal ne mooy jiite <laughs> kooku yonent bi alayhi salaatu wassalaam gërëm ngir suñu mbiru a euh, euh, diine duñu ko gërëm ngir suñu mbiru àddina ah mu nekk suñu xalifa fa bàyyootoo Abu Bakar ma jaayantee mooma ah. maa nga fa woon ñun ñépp a nga fa woon moom kese la yonent bi alei satu salaam doon wax mu jiite Seydina Abu Bakar ne yaa Umaru <laughs> ne ko Umar yow Umar jiiteel nit ñi fa qaala Umar Seydina Umar ne ko anta ahaqqu bi dhalik ne ko ah ah ah ah, ah Abu Bakar nag yaa gine yey jiite waaw <laughs> waaw yaa gine yey jiite yaa gine yey jiite te gis nga riwaay yi loo non ah, c'est c'est c'est c'est extraordinaire gis nga riwaay euh, Ubaydillah bi bi mu jëlee Sayyidatu Aïsha xam nga Sayyidatu Aïsha waxu ko ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu nee wax leen fa arsala mu yónnee ci ndaw noonu rek mu dem ci wax Seydina Abu Bakar ne ko jiiteel Seydina Sayyidatu Aïsha ci boppam comme ni ñu koy gisee ci yeneen riwaay moom moo ne ah yonent bi alayhi salaatu salaam non inna Abaa Bakar non comme ni ñu ko gisoon ci riwaay al aswad bi <laughs> mooy loolu noonu gis nga moo tax nit di nga ñëw ci sëriñ bi mu lay jàngalub xadiis tey walla ab xew-xew wala ab masala tey mu wax na ci dalil yoo xam ne wala mu nettali loo xam ne c'est pourtant c'est pareil yow mu nettali la ko du tënkal la ko kee mu ñëw mu détailleel ko wala kii mu jox ko détail boo xam ne jox ko kële kële it mais jox na ko détail boo xam ne it jox ko kii loolu nag boo bëggee am. ensemble xaal kii histoire bi fokk nga dajale ñoom ñépp ñu jële ci moom ba ni ngay amee la totalité de l'histoire boo ko kiiwul rek dina am lu rëcc mooy fii Ubaydillah waxu ko que ne yonent bi alayhi salaam bam nee nañ ko wax na ko fa nag loo xam ne mooy ñële xamuñu ko le fait que mooy euh, en tout cas waxu leen ko foofu ci riwaaya al euh, aswad al aswad bi que ne da doon jóg da doon kii di di naan nañ ko euh, defal mu sang mu sangu mu sangu après daanuwaat. après mooy mu mu mu nekkaat mu mu mu mel ku nelawaat waat ndax est-ce que nit ñi julli nañ mooy loolu waxu leen ko wax na kii mais it mu mais kii nii Ubaydullah waxu ko ne bam ba mu yónnee ba mu yónni ci Seydina Abu Bakar ñun ñoo ko ne ah yonent bi alei saatu salaam nag man maa ko ne bu man Aïsha maa ko ne ah Abu Bakar xol bi daa tooy buy jiite nit ñi fii lay nekk du jooy <laughs> loolu waxu ko mais gis nañ ko dinañ nañ ñu ñëwaat yeneen riwaaya Seydina Omar ne kon bi mu ne ko yaa Omaru salli binnaas waaw waaw Seydina yow Omar daal di jiiteel nit ñi loolu nag waxu ko pour tawaadu ah, non non ay ay di wàcce wàcce lu boobu ay déedéet mooy dafa jàpp ne yonent bi saa saa ndigal bii mu digal mooy du loo xam ne moom daf koo këne na Abu Bakar moom moom moo war a jiite egg par force mais dafa jàpp rek këne ñëwul. na ko rek kenn jiite man la wax mais comme nga gis naa Omar a ngi fii Omar jiiteel Seydina Omar ne non <laughs> moo tax <laughs> am na nag ñeneen ñu ciy wax yeneen wax ah imaamu Nawawi da ne ta'wilu ba'd ta'awwalu ba'dhum ala anna Aba Bakr qaalahu tawaadu'an wa laysa kadhalik bal qaalahu lil 'udhr al-madhkur wa huwa kawnuhu raqiq al-qalb kaw raqiqa al qalbi kathira al bukaa fa xashiya imaam an-Nawawi rahmatullah moom daneen ñenn ñi dañoo interpréter le fait que mu ne non Seydina Omar yow jiiteel que waxu ko pour naan day wàcce bu wàcce boppam de non non du loolu mooy ne ngànt li Sayyidatu Aïsha wax fële moom Seydina Siddiq loolu la xam ci boppam mooy réellement noonu la meloon moo tax yaa ngi fàttale ko bañ <laughs> Makka Quraysh waa Quraysh looloo taxoon bokk na li taxoon ñu ne ko yow Abu Bakr ñu ñu ñu ñu joteeg moom waaw mooy ba ko Ibn Darin na daal di fate ba mu doon dem ne day gàddaay parce que waa waa ñoñam ñoo ko tere mu jaamu yàlla waa Quraysh mu ne léegi moom day demaa ah fan nga jëm mu daje Ibn Darin na ca barkal barkal rimaani mu ne ko foo jëm yow Abu Bakar mu ne ko damay waa sama waa kër ma sama waa ñoñ waa Makka ñoo ma génne ñoo ma bañ ma jaamu yàlla Makka mais ma dem feneen <laughs> fekk boobu yonent bi alayhi salaam mu nga Quraysh ah mu ak saxaaba yi ñu bari ci ñoom na yow ku mel ni yow kenn du la génne wax ko même wax yi Sayyidatu Xadiija oh, waxoon yoon seedeloon yonent bi alayhi salaam même qualité yi même axlaaq alxamida yi même jikko yu rafet yi yu tedd yi <laughs> léegi euh, mu ñëw euh, wax waa Makka moom Ibn Daghina wër Kaaba gi ne leen man maa yir Abu Bakr waaw léegi waa Makka ne kon baax na waaye nag na ko wax ne julleem yi na yem biir këram quoi mooy mooy buy julli na nekk biir néegam kuuram bi sax bu mu ci jiit julli parce que. Abu Bakar mii dafa fitnaal suñu doom yi ñun Abu Jahlin ñun ñoom Abu Jahlin na doon wax de ñoom Utbat ibn Rabi'a ñoom Shayba ñoom al Walid ñu ne parce que Abu Jahlin mii non non que Abu Bakar mi moom day nekk ci ëttam cour bi lay nekk këram daa am ngandu ab cour boo xam ne fa la doon jullee bu fa doon jullee nag waaye di jàng alquran di jooy jigéen ñeeg xale yi dañ doon dañ doon dañ doon taxaw ci mur yi wala di yërlu di yërlu di ko xool affaire bi nag di leen toucher loolu nag waa Makka bañoon lool mu ñoom ci ñoom pour ñoom ab contamination la ndax jàpp nañ ne lislaam day contaminer ndax bu dul lu baax <laughs> wala iyaazu billah léegi nag ñuy bañ affaire bi xëcc seeni doom moo taxoon ñu ne ko woon kon ñu ko doon bundu xataal moo tax ñu ne ibnu d ibnu damin na é dinañ nangu jiwaar gi de mais à condition que du julli ci kóor ci kuuram bi ah <laughs> parce que moom day fitnaal suñu doom yi yooyu ah léegi ibnu daxin na ñu ne waaw baax na Seydina Abu Bakar finalement mu ne man foofu laay jullee sax muy julli fi mu doon jullee waa Makka euh, ñëw kalaame ko ibnu daxin na waaw woo dem gisi ibnu daxin na na ko yow ibnu daxin na kat gis nga Abu Bakar mii nii li nga li nga li pacte bi nga amoon ak biñ jëloon ak yow xotti na ko parce que nee na mu ngi nii di continuer di julli fii nga xam ne dañ koo tere woon mu julli fii mais kër jàmbur nga ne ko bul julli mais mais <laughs> non waa Makka garaawal mais nag ba léegi law la gaa yi def ah, dañ lay fekk sam réew ne la doo fi jaamoo yàlla <laughs> oh. il faut nga doxal ñun li ñu jàpp ne mooy mooy li baax la démocratie ku fi doxal leneen lu wuteeg moom fa lañ lay fekk duma la <laughs> loolu la waa Makka doon doxal moo tax affaire bi day l'histoire day bégeyee rek mooy li gaa yi doon def rek ah kama faalatil kuffaaru oh, ana idin moom la faaru léegi ba ilaa yow mi di def rek waaw <laughs> <laughs> yow kër jàmbur mais sama kër nga ne ma sama ëtt bi bu ma ci jullee parce que damay fitnaal nit ñi quoi <laughs> mais eh, yor naa sama kër miire ko mu am mur ngeen ne ma même foofu bu fi jullee parce que gars yi <laughs> suñu doom itam ñuy enjambe miir bi wala yéeg ci kaw miir bi wala di xool bën bënu miir bi di la yër te sa julli yi ngay def sa xool mu tooy nii nga nekk fii jooy ak alxuraan bi loolu day tax ñoom ñu dañuy génn suñu diine ji sëy al imaam an-Nawawi nag loolu mu ne Seydina Siddiq loolu xam na ko ci boppam mu ne loolu moo tax mu ne Omar jiiteel parce que moom noonu la mel mooy day moom buy jàngal xuraan fii di jooy de te tamit tam nit ñi du Allah yusmi an nit ñi duñ dégg du déggal noonu nit ñi mooy buñu buy jàng duñ ko dégg waaw waaw kanta al imaam al-Hafiz ibn Hajar dana wa yahtamilu an yakuna radiyallahu anhu fahima min al-imamati as al imaamatu al uzma wa alima maa fi tahammuliha min al xatar wa alima quwwata umar ala dhalika faxtaara wa yu'ayyiduhu annahu 'inda al bay'ati ashaara alayhim an yubaayi'uuhu aw yubaayi'uu abaa ubayda ibn al jarraah waaw <laughs> waaw waaw mu ne moom al imaam al haafiz ibn hajar ah, mu ne lii ñoom al imaam an-Nawawi imaam an-Nawawi la wax ni moom al imaam al-Hafiz mu ne waaye it mbir mi yenu na beneen affaire mooy keneen Seydina Siddiq dafa comprendre ci jiiteel gi ko yeneen tibalee saa saa wax keneen ah lii mooy bu mbir yi euh, ki koy ki fiy jiite moom te yeneen tibalee saa saa nefi kooku moo nar nekk kooku moom mooy tem loolu da ciy junjuke mooy war a jiite mooy jiite nit ñi après amaana mu ne amaana loolu la ci lool la ci xam loolu la ci comprendre boo ba pare mu xam danger bi nekk ci jiite nit ñi jiitey nit moo tax waajam ne woon si Siddiq ne woon ko doon ko conseillé ne ko yow bul bul nangu jiite kenn après bi yonent mi alayhi salaam génne àddina moom mu gis ko mu jiite waa ji di ko xool rek mu ne ko lan <laughs> mu ne ko mais yow du yaa ma ne woon bul jiite bul jiite kenn parce que yii kiiwul mu ne man mii da mu ne man man bu doon man la du ma du ma nangu Seydina Siddiq ne ko man boo gisee bañ nit ñi tàbbi fitna dal xeetu yonent la saa saa moo tax ma nangu ko waaye kon dama doon bañ waaw <laughs> waaw <laughs> mu ne loolu eh, amaana da cee comprendre que ne yonent ma saab saab moom ku muy jiitaloo fii tem après yaay yaay nekk tem nga nekk xalifa te loolu dafa nekk lu loo xam ne jiite <laughs> danger la mooy parce que dafa nekk mooy nga war a yow gaa yi yow yow lay buur yàlla lay laaj ah bu tali yi baaxut yow la ñuy laaj nit ñi xiifee yow la ñuy yow la ko borom bi laaj de waaw fal leen ma fal leen ma président c'est simple mais gis nga ngan dum responsabilité la rien qu'être un maire omda rek responsabilité waaw kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ndax ku nekk ci yéen ab sàmm la te ku nekk la muy sàmm dinañ ko laaj yow nga jiite boo jiitee commune boo xam ne ay cent mille personnes lañ <laughs> yow cent mille personnes yooyu seenu nekkin yow lañ koy laajam ah. léegi imaginez nga jiite des trois cents millions wala des quinze millions de personnes vingt millions yow lañ koy laaj waaw toogal rek di nguuru buur yàlla dina la laaj de waaw dinañ la laaj nan nga leen téye woon ak nan nga leen jiitee woon mu ne nag jiit amaana ne Seydina Siddiq da cee xam loolu ak danger boobu wa alima quwwata Omar moo xam ne Seydina Omar nag moom mooy force Seydina Omar mooy loolu kii moom man na ko mooy bu loolu di am moom mën naa jiite nit ñi saa moom moom moom pare ngir dékku lool te am na puissance bi buur yàlla may na ko kattanu mu mën a jiite waaw parce que Seydina Omar moom <laughs> waaw radiyallahu anhu mu ne looloo tax xam na amaana looloo tax faxtaarahu mu ne ko kon yow jiite mu ne lii li koy dëgëral mooy comme bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne àddina bu ñuy jaayante ca saqiifa banu sa'ida ca lamsaar ya Seydina Siddiq bi mu waxee ba pare gaa yi kii kan la ñuy jaayanteel Seydina Siddiq dame man gërëm na naa leen kii fal leen kii jaayante leen ak Seydina Omar wala Abu Ubayda ñaar ñii tànn leen ci ñaar ñii Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu <laughs> moom lañ doon laaj Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ñu ne ko mais kan nga gis ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doon ne dina wax diw mooy xalifa sama ginnaaw kan lay wax mu ne Abu Bakar mais yonent bi alei sat salaam comme ni ñu koy gisee waxul kenn comme ni ko Seydina Ali tamit di wax waxul kenn mooy xalifa sama ginnaaw ah ñu wax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mais kan lay kon kon konante kon kan lay kan lay tànn ne mooy nekk xalifa mu ne mais Abu Bakar ginnaaw Abu Bakar Omar ginnaaw Omar mu ne Abu Ubayda lay fal lay tànn mu nekk nit njiit <laughs> mu nekk xalifa yàllallah gis nga ñaar ñoom ñoom la Seydina Siddiq woon seen loxo ne yi bu ngeen di jaayante ñii seeta tànn leen Seydina Omar radiyallahu man ñii laa leen gërëm mooy man pare naa ñii laa Seydina Omar wala Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ñoom ñaar radiyallahu anhuma nekk xalifa ta jaayante leen ak yi mu ne loolu day mel na mën na dëgëral sama ihtimal bi sama supposition bi ma joxe man al al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ala kulli haalin ala kulli haalin ala kulli haal léegi eh, bon Seydina Omar kon tontu na mu ne déedéet fa qaala Omar anta ahqqu bi daalik mu ne Seydina Abu Bakar ah déedéet déedéet yow yaa ma gën a yeey jiite waaw qaala Sayyidatu Aysha nee na fa salla bihim Abu Bakr Abu Bakr tilkal ayyaam waaw gis na moom lañ la doon wax sànq ne bii mooy leeral que ne dëgg na jullit gee la woon la koma la woon mais jullit gee boobu bul jàpp comme riwaaye al aswad bi nga jàpp ne ci julli ji ba Seyna Abu Bakar commencé la sëy la yonent bi alei satu salaam yëg ne tane na jóg déedéet du loolu de lii beneen la moo tax mu ne fa salla bihim Abu Bakar tilkal ayam fan yooyu yépp gee boobu Seyna Abu Bakar leen jiit fan yooyu yépp moo doon jiit moo tax waxu imaam Shaafi'i bi ñu la wax sànq rahmatullah alayhi waaw léegi parce que saa bu julli jotee nag dañuy doon ñëw ne yonent ware saab saab mais julli jot na mu ne muru Abaa Bakrin yu yusalli bin naas digal leen Abu Bakar mu jiite nit ñi parce que moom du ko man fu bu ko mane dina fexi ñëw waaw mais bu ko manul danaan muru Abaa Bakrin fal yusalli bin naas mu ne summa inna rasulallahi ginnaaw bi nga xam ne fan yooyu yépp Seydina Siddiq di jiite summa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wajada min nafsihi xiffa après lii la riwaay al aswad bi doon wax sànq rahmatullah alayhi mu mel ni même julli bi la alors que du même julli bi la ay fan après la ah mu ne ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu